mu ne fa qaala Umar ibn al-Khattab bi waa ji waxee loolu yonent mi alayhi salaatu salaam daal di koy tontu fa qaala Umar ibn al-Khattab Seydina Umar ibn al-Khattab daal di jóg ne yaa Rasuulallah ne yow ndaw yàlla li xoolal gis nga différence bi shattaana shattaana maa bayna saxaabi Rasuulillah wa haadha al-ahmaq al-xabiis al-mujrim ash-shaqi dhul xuwaysira alayhi min allahi ma yastaxiq ay waaye ko soree maa bayna thara wa thuraya soree na waaye xam nga ne suuf si ban bu nekk ca suuf ak waaj a nekk ca biddiw ba xoolal biddiw bi li mu wax yonent bi alayhi salaatu wa salaam seydina Umar yaa rasuulallah defal këli naan yaa muhammadu sallallahu alayhi wa sallam seydna mi ne ca biddiw ya yaa rasuulallah nekk ca teneer bu ya naan yaa muhammadu sallallahu alayhi wa sallam seydna omar yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ala ce que doo ñu jox ndigal ñu faat ko ndax lépp ci ndigal la la tegu duñ tëb mënoon na tëb rek jam ko wala dóor doxam mais lépp ci ndigal la tegu mu ne ko yaa rasulallahi sallallahu alayhi wasallama ala naqtulo yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam est-ce que kii duñu ko fàtt est-ce que duñu ko faat fa qaala yonent bi alaa aqtulu alaa aqtulu pardon mu ne est-ce que duma ko fàtt man mooy Seydina Omar lii mooy fiir ci diine toog ñuy wax yonent bi aleyhi salaatu salaam liñ koy wax nga ne miit te naan gaa yi dañoo rep foog ne def nga dara te fu ñu woowee ci diine nga jàpp ne yow yaay kilifa gi tax ñu woote wal iyaazu billaah fekk du sa sëriñ lañu laal sa yoon yonnewu ci nga toog di xullee di xoole gaa yi jàpp yaa fi ne ndax nga ne newoo fi da doo tus lasta bi shay'in wallah yow xam nga ne xam nga ne sore nga sore nga nekk liñ lay jiiñ kan moo amati fiiraange gi ñaata bés lañuy toog di dégg ñoo xamante ne ay salte ay mbalit yuy wax ci xaq yonent bi alayhi salaatu loo xamante ne nii wallahi law sami'ahu Umar ibn al-Khattab waay waay bu ko Seydina Umar déggoon radiyallahu ta'ala anhu ngay gis ñi nga xam ne ñooñu ñooy ñooñu ñooñu ñooñu la lislaam ñooñu ñoo ñooñu mu ne ko yaa rasuulallahi yow ndaw yàlla li alaa aqtulu est ce ma jox ndigal est ce que duma ko faat waa ji lim wax aji wax ji waaw ah, xoolal alayhi salaatu wassalaam allahu akbar lépp njàngale la lépp njàngale la fa qaala mu laa fa qaala laa mu ne déedéet lima laa yaa rasuulallah sallallahu alayhi da'hu yaqtulhu ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam mu ne laa non non non non déedéet déedéet déedéet déedéet da'hu fa innahu sayakunu lahu shi'a yata'ammaquuna fi diini hatta yaxruju minhu kama yaxruju as-sahmu min ar-ramiyya yundaru fi nasli falaa yujadu shay'a shay'un falaa yujadu shay thumma fi lqidxi falaa yujadu shay thumma fi lfuuqi falaa yujadu shay sabaqa alfarsa waddam allah allah laa yaqulu hada illa nabiyullah sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar allahu akbar yeneen time alay saab saab ne Seydina Omar ne laa déet daaxu bàyyi ko bàyyi ko li mu wax garaaw na de yeneen time alay saab waaw loolu xam na bàyyi ko fa innahu sayakunu lahu shi'a gis nga wa mu ne gis nga waaj yi Dhul Khuwaysira bi mooy nit kii sayakunu lahu shi'atun yata'ammaquuna fi diin xatta yaxruju na kii dina am xelséef naa am dina ami xewaguñ kii dina am mbooloo moo xam ne moom lay àndal chian mooy ay mbooloo yoo xam ne moom lay ay partisan yoo xamante ne moom mooy seen maam mooy seen baay mooy seen cosaan yata'ammaquuna fi diin dañuy teeŋal ci diine ji xatta yaxruju minhu ba ni ñu ciy génne allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar min alaamati nubuwati lii ci bokk na ci yonent bi yi charlatan du wax lii mukk kuy tatone du wax lii mu ne ba ko kii dina ami carte ay partisan ay kuréel yoo xam ne moom mooy seen maam mooy seen bàyyi ni ñoom ni moom lañuy mel meli ñoo xam ne yata'ammaquuna dañuy teengal ci diine mooy ci biir l'islam lañuy ne mais mooy sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam farata yi yépp lu ci ñëw bu koy def mais avec benn zèle benn ëppal goo xam ne yaxta am ma xuuna di ëppal dañuy xóotal ci mbir yi teengal ko teengal goo xam ne ci diine ji fi diine ci diine ji xatta yaxruju minhu ba niñ ciy génne moo tax moom alayhi salaatu wasallam ne diine ji kenn du ko yenu mooy teengal ko noonu lu dul ne dina la noot waaw il a mooy nit du jël diine ji jàppe ko loo xam ne mii di git seet li gën metti tout le temps di ko def lulul na gis nga ko bàyyi ko ba ci kanam boo ko xaaree ba ci kanam dangay fekk lam doon def dootu ci def dara dootu ci def tus la ci dul def parce que mbir mi koy noot yii yonent mi aleyhi salaatu dañoo teg ci al alxanafiyatu samha diine ji nga xam ne mooy diine ji jeng lépp lu dul yàlla jëm ci moom te yomb sayyidatu Aisha radiyallahu anha la maxtiira yonent bi alayhi salaatu salaam de masuñu koo tànnloo bayna amrayni wala shay'ayni illa ay aysarahuma ma lam yakun isma yonent mi alayhi salaatu salaam masula am choix entre ñaari mbir yu présenté wu devant moom sallallahu alayhi wa sallam lu dul ne ba ca gën a yomb lay def fekk loolu nekkul bàkkaar mu ne bu nekkee bàkkaar moo ko gën a sori moo tax gis nga loolu noonu bu yoboo nga xam ko képp ku la ne jaamu yàlla nu mu gën a mettee noonu la baaxe waxu la dëgg waxu la lu am de waxu la lu am te moom aleyhi salaatu wassalaam ci ci boppam tagg na Seydina Ammar radiyallahu anhu mi doon gis sànq sëtam yi génne yi nga xam ne ñoom ñoo nettali xadiis bi Seydina imaam Ibn Isxaaq mu ne wa haddathani Abu Ubayda ibn Muhammad ibn Ammar ibn Yaasir allah buur yàlla def xoolal gis nga li gis nga gars yi contraire Seydina Ammar mi seen maam gis nga buur yàlla bon rien au hasard ki nettali ñi nett ki nettali imaam Ibn euh, Ishaq nettali bi en contraire am moom la la gars yi mel la ñii yonent ma lay saa saam ak waa ji taxaw di seen maam mel waaw mooy diine ji dafa yomb. suñu boroom ne maa yuridu llahu bikum inna maa yuridu llahu bikumul usra buur yàlla ci yéen ak mettit waaw waaye lu yomb la namm ci yéen innama yuridu llah bikumul maa yuridu llah bikumul ay jafeñ-jafeñ waaye lu yomb la la bëgg ci yéen yéen ngeen ne il faut mu metti buur yàlla ne il faut man dogal naa mbir mi day yóbbu ngeen ko buur yàlla en fait yow c'est que koy kiiwee mbir yi il faut warul demee noonu daa war a metti moo tax mu ne dañuy xóot ci kii ci diine ji di ci teengal ba niñ ciy génne nag waaw Seydina Ammar yonent bi aleyhi salaatu salaam tagg na ko ne moom di Ammar kenn du ko tànn tànnloo entre ñaari nguur yu dul asaddahuma la ci gën mëdd te gën jub gën jaar yoon lay jël allahu akbar allahu akbar moo tax képp ku la ne diine ji ni mu gën mettee jaamu yàlla yi nu mu gën mettee defal loolu danga naan ko loolu man duma def loolu xanaa duma sa sëriñ ma ne ah ñun ñépp nag bu ñu lay topp daa am ku tax yañ lay topp à travers jëmm ji du yow la ñuy topp sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la ñuy topp te lool ñépp ci yem kenn du fi finalité amul benn sëriñ boo xam ne finalité la waxuma sëriñu yii ñuy wax nii de yu yu yii ñuy nekk Sénégal taxul may wax yi ma wax mooy yi nga xam ne mooy ñiy dund laa wax waxuma ñooñu ñi leen gën a mat fopp lu sa xel xalaat sëriñ boo xalaat wali yu boo xalaat saxaaba boo man a xalaat duñu objectif duñu objectif kenn duñu objectif mooy duñu deytal ba duñu terminus duñu terminus bi de terminus bi mooy yonent bi sallallahu alayhi te ku àgg ci moom àgg nga fa yàlla wa inna ila rabbikal muntaha boobu nag mooy de toute façon manoo woo am lu dul ci yonent bi alayhi salaam moo tax suñu borom ne ku man yuti'ir rasula faqad ataa allah allah allah mu ne képp ku topp yonent bi alayhi salaam yëgal ne ba nga koy topp buur yàlla nga topp kon wa inna ila rabbikal muntaha mooy déytal ba moo yonent ma lay sarsam bu ngeen demee ba agsi ci moom agsi ngeen ci yàlla fekk agsee goo ci moom nag mooy agsee goo agsee goo waaw inna alladhina yubayi'unaka innama yubayi'unaka allah yadu kan allahi fawqa kan aydihim allah te loxoy kan moo ne woon seen kaw ba ñuy jaayante sulxul bi du gisoon nañ ko sulxul Xudaybiya gisoon nañu ko nit ñi kan lañ doon jaayanteel du sallallahu alayhi wasallam moo tegoon loxo mais hadihi ngir moom la loxo bii ngir moom la beneen bi li Usmaan allah gisoon nañ loolu non Seydina bokku ci wallahi bokku ci moo tax bàyyi bañ agsi ci tarjamaam rek kàccoor kàcc yi ka non kàcckat yi moom il faut les cravacher gars yi non non non yi il faut mbir yi leer non boobu moom yàlla na buur yàlla def ñu fekk ko ci jàmm insha allah waaw tarjama Seydina Usman mais kazzab yépp kazzab yi il faut ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu leeral leen mais Seydina Usman bokku ci yonent ma aleyhi salaatu salaam loxol yonent moo tax yore loxo yonent bi aleyhi salaatu mu ne bii pour man la beneen bi sama beneen loxo bi bii pour Usmaan la loxo yonent bi aleyhi salaatu salaam moo fay loxo yu Seydina Usmaan te suñu boroom lan la wax yadullahi ñiy jaayante innal ladina yubayi'unaka yow sallallahu alayhi wa sallam du yow lañ jaayanteel de à vrai dire de mooy innama yu bàyyiwun allah ndax lan mooy lan mooy bu ñu bi ñu jaayanteeg yow la ñu buur yàlla ndax buur yàlla mënuñu koo tàqaleeg sànq euh, euh, Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw mooy dëgg-dëgg jaayanteeg yow innal ladina yubayi'unaka gaa yi nga xam ne wax ji lii la lii mooy li jub ci wax ji mooy ñi nga xamante ne yow lañ jaayanteel innama yuba dëgg ba ñu jaayanteeg yow lañu ñu buur yàlla loolu lay tekki ñaa tekkiwul ne du yow la ñu jaayanteel mais buur yàlla lañu jaayanteel non mooy yow lañu ñu jaayanteel ba ñuy jaayanteek yow nag fa la ñu jaayanteeg buur yàlla innama dëgg-dëgg li am ba des mooy Allah buur yàlla la ñuy jaayanteel ndax manoo jaayanteeg yàlla lu dul nga jaayanteeg yonent bi alayhi salaam moo tax mu ma ne yadullahi loxol yàlla. subhaanahu wa taala fawqa aydihim moo nekk seen kaw loxo te loxo bi newoon seen kaw mooy loxol yonent mi alayhi saar salaam nga waa ji xolam feebar man na taxaw naan noo yow dangaa bëgg wax ne kon yonent mi mooy yàlla mooy gaa yi feebar yépp loolu la ñuy wax kan moo wax loolu kan moo wax loolu mënuñoo jaayanteeg yàlla faj ñu jaayanteeg yow dëgg-dëgg bi ñu jaayanteeg yow buur yàlla lañ jaayanteel te buur yàlla kenn mënula jaayanteeg moom lu dul mu jaayanteeg yow loolu buur yàlla dogal kenn du accès fi moom de toute façon yow bu dee ne yow fa nga war a yéeg walillahi almasalul a'la yow ka nga war a jot ñu ne ab ascenseur la ascenseur kese la fa mën a yóbbu yow nga ne ascenseur bi dinaa fa dem mais duma ko jël mooy dangaa bëggu la dem mooy nag buur yàlla nag pour nga mën a jote ci moom subhaanahu wa taala mooy fokk nga jote ci yonent ma lay sa sa mooy ki lay branché moo lay àggale waaw loolu la buur yàlla def te loolu defu ko tey defu ko bi mu feeñee rek sallallahu alayhi wasallam loolu la masa def looloo tax ma ne la keroog moo tax mu muy wax di leeral ne allahu huwal mu'ti buur yàllaay joxe may man maay séddale wax naa la la muy séddale nekkul ma xanaa imi kese ah ak bi mu bi mu fi feeñee jamono la commencé di séddale déedéet mooy dafa taxaw ci di ko def doon ko def te di ko def sallallahu alayhi wa sallam hatta yawmana hada ba suñu bés bii may wax ak yow te day continuer moom mooy al al al Qaasim sallallahu alayhi sallallahu alayhi wa sallam Allah yadullahi fawqa te loxo man ma ne woon fa mu ne loxol yàllaa ngi seen kaw loxo allahu akbar allahu akbar kon xoola sëtu Seyna Amar bi Seyna Amar ni meloon contraire gaa yi la waaw moo tax kon ku la fi wax ne mbir yi day diis day metti ba ko fële kenn topp ko moom moom dañ koy topp parce que à travers mu ngi dëppoo ak yonent mi alayhi salaam loolu la Siddiqul umma waxoon. bi ñu ko falee premier discours am bi ñépp xam rek bu siiw bi ah. ati'uni ma ata Allah wa rasulahu fa in lam uti'huma fala ta'ata fala taata lii aleykum topp leen ma fekk maa ngi dëppoo di topp buur yàlla ak yonentam sallallahu alayhi wasallam bu ma leen toppul nag ma ne topp ma man damaa warul dalee na warul dalee na warul du tout moo tax topp ñu nit parce que mooy diw moo tax man la kenn du fi terminus nit ñi nag fi ñu fi fi nga xam ne fi lañu yàqulee mooy defatuñ objectif bi yàlla parce que xamatuñ terminus bi parce que ki leen di woo naan moom mooy sëriñ bi moom ci boppam rek la leen yemale mooy fexewul ñu xam seen borom fexewul ñu xam ni ñuy jaamoo yàlla jaamu yàlla gu wér moom lenn rekk la bëgg mooy gaay di gina a dof ci moom xéewal yi gën bari yuñ koy jox ak yuñ koy assurer gaa yi nag jàpp ne ñu ngi liggéey liggéey boo xam ne alors que defaguñu dara te foofu kenn du fa rëccuuf ci ñooñu lu dul koo xam ne yéenéem dafa selloon mbuur yàlla lay génne ci ñooñ jox la boole la koo xamante ni nii mën na laa defar bu sa yéene sell sellee waaw waaw kon at taxamuq fi diin di teeñal mbir yi waaw lu ñëw bu nit ñiy def sax nga xeeb li ñuy def ah ay nee na tayel rek dañoo tayel te loolu sunna wax yow lo mooy yëfi teengal yooyu moo tax ku mel noonu seet ko rek du yàgg ah mu day lâcher lépp lépp lay bàyyi mbëpp ci suuf kon mu ne daahu yabna alxataabi yow ima Omar bàyyi ko fa innahu sayakunu lahu shi'atun ndax dina am kuréel boo xam ne moom mooy seen cosaan te moom lañuy roy ëllëg yata'ammaquuna ci seeni màndarga bokk na ci ne ñoom dañuy xóot fi diini di teengal diine ji hatta yaxruju min ba niñ ci génne bu gis nga bu ñuy lâcher lépp lépp la ñuy lâcher nekk ay kuffaar bàyyi diine ji mooy pratique bi yépp lañuy bàyyi te ndànk-ndànk la leen Iblis di pousser ba ni nga xam ne après dañuy mujj bàyyi diine ji completement seen xol ñu gëm leneen lu dul buur yàlla subhaanahu wa taala mu ne kama yaxruju sahmu min ar-ramiya mu ne ni ñuy génn ci diine ji dafa mel ni gis nga flèche bi mu joxe misaal allah allah gis ngi jàngale mi mu jox leen loo xam ne xam nañu ko jox leen ci misaalu ñii ni ñuy génn ci diine ji mooy li ngeen xam ne xam ngeen ko bari ngeen ay ñoo xam ne ay rëbbkat la bari na ñoo xam ne jihaad ji lañuy dem dañuy utiliser li nga xam ne mooy flèche xam nañu li may wax mu jox leen exemple ci loolu ngir gin leen a ah, teewalal ñii nii façon bi ñuy génne ci diine ak ni muy gaawe mu ne kama yaxruju sahmu min ar-ramiyya day mel ni ni flèche bi gis nga boo ko chargé ci arc bi taw bi bàyyi gis nga flèche bi ni muy gaawe dem ngir atteindre objectif ba wala mu sànku ji fenn mu ne noonu la ñuy génn ci diine gaaw mu ne yundaru fi nasli fala yujadu shay bu ñu xoolee weñ gi mooy dafa joxe exemple waa ji comme chasseur bi mu yor flèche am taw wi ko gis gibier bi taw wi kii bi bàyyi ko flèche lâché flèche bi dem jam gibier bi jàll mais yonent ma ne saa ne sauf que bu ñëwee gibier bi après mu daw fekk ko fa fekk fa lam jam waa ji ñëw fekk fa flèche ba ca suuf mu ne yundaru fi nasli fi nasli da dangay xool weñ gi mooy weñ gi nga xam ne mooy nekk ci catu xeej bi flèche bi mu sànni hmm? mooy euh, kii euh, nu mu tudd euh, sahm mooy flèche mooy pas flèche kii xeej voilà day génn comme ne ni xeej di génne ci niñ koy sànnee mooy fañ koy sànnee waa ji bu ko sànnee ni muy génne noonu gaaw noonu lay mel mais bu dalee la muy dal nga ñëw vérifier doo fa fekk lam dal ci lim dal nga vérifier xool weñ gi nekk ci cat bi ngir mën a tuer gibier bi ray li muy dal falaa yu jot say doo ci gis deret doo ci gis butit doo ci gis lenn lu ci taq mu ne summa fil qidhi fala yujadu shay ginnaaw gi ñu xool ci kii bi mooy euh, euh, euh, xeej bi ci boppam mais doo ci trouver dara quoi mooy lenn luy wane dal na dal na proie bi gibier bi ma doon jam rëbb mi ma doon jam du ma ci gis dara mu ne summa fil fuuqi fala yujadu shay waa ji ne mais attends xool naa ci digg bi gisuma ma xool léegi mu ne naa xool ci caq bi gisuma dara luy wan ne na cible mu xool ci wet yi wetu xeej bi du ci fekk dara hmm. sabaqal fartha wa dam mu ne jiit na li nga xam ne mooy liy nekk ci mbàq gi alfarce waddam ak deret ji mooy ne daal gis nga ni ci dugge noonu ci diine ji hein bu ci génn da ci génn set wecc dalay diine duñu nekkati ci moom waaw te d'une façon bu gaaw comme ni xeeñ bi waa ji bu ko sànnee ni muy gaaw yi génne noonu lañuy gaaw yi génne ci lislaam ndax xóotal ak teeŋal gi ñu teeŋal moo tax imaam alxaafiz ibn xajar raxmatullah alayhi mu ne ay yaxrujuuna min al islaami baxta ka xuruuji sahmi idaa ramaahu raamin qawiyu saa'id fa asaaba maa ramaa fa nafada minhu bi sur'a bi xaytu laa yu'alliqu bi sahmi wala bi shay'in minhu min al marmi shay'an shay'un fa idaa iltamasa raami sahmahu wajadahu wa lam yajid alladhi ramaa fa yanzuru fi sahmi li ya'rifa hal asaaba aw axta'a fa idha lam yarahu 'allaqa fihi shay'un min ad-dami wala ghayrihi dhanna annahu lam yusib wal fardu annahu asaaba imaam al-Hafiz Ibn Hajar mu ne en fait li muy tekki mooy ne gaa yi dañuy génn ci diine ji d'une façon rapide waaw comme ni nga xam ne la xeej bi yonent bi alayhi salaatu salaam wax noonu bu ko benn waay bu am doole ta loxoom kawe sànni mu dalkat la muy dal lam doon ciblé mu dal ko waaye di ci gaaw génnaat dafa dugg ci biir bi rek nat waaye din seule sorte waa ji bi mu ñëw wadd pour waa ba daw rab ba daw mu ñëw xool xool ci ci ci xeej bi ba sonn amul benn màndarga benn signe buy wan dal na atteindre na cible du am deret du am am am takk-takku dara luy wan ne lii nii atteindre cible am alors que normalement da ko waroon a mooy gars yi ni ñuy gaaw yi génn ci diine ci ba après daraay diine du leen dese daraay l'islam du leen dese dara dara dara mu ne gaa yi nga xam ne ñooy génn di ànd ak waa ji noonu la ñuy mel allahu akbar allahu akbar lii mooy riwaay imaam ibn Isaaq raxmatullaahi alayhi waaye bi sanadin saxiixin minimum xasan la dégg nga jàll bi wa xaddatani abu ubayda ibn muhammad ibn ammaar ibn yaasir an miqsamin abil qaasim mawla abdillah ibn alxaaris ibn nawfal mu dem ba ci mu ne dañoo dem maag talid ibn kilab allaythi xatta atayna abdallah ibn amr ibn al-aas radiyallahu ta'ala anhuma